mooy gaajooju jël muus mu rëy moomu daal di dem di ko jaay moom lañ naan genre siiru yooyu dafa indi xadiis Seydina Abu Mas'ud bii la njëkkër di ah kene am na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an wa wa hulwanil mu teg ci xadiisu Seydina Rafi' ibn Khadij ah gis nañ Rafi' keroog bi muy génn àddina te Ibn Umar doon bi ñuy wax est-ce que euh, yu'adhabu al-mayyit bi bukaay euh, ba'd euh, bi bukaay ahli alayhi maa waa niiha alayhi que ki génn àddina dañ koy mbugal ci jooyuñ koy yooyu yu'adhabu al-mayyitu bima niiha alayhi hadis boo gisoon nañ ko ne Ibn Umar da da nekkul woon dafa convaincre li Ibn Abbas waxoon ne waaw sa Omar de doon na wax lool keroog biñ demee dëju benn doomu Seydina Ousmane Ibn Affan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan fële ca Makka bi jigéen ñi jooy Ibn Umar ne kenn ci doomu Usmaan yi radiyallahu anhu sayyidina Usmaan ne ko doo tere jigéen ñi ñuy def Ibn euh, Ibn Umar ne kii Ibn Abbas ne waaw Umar de doon na wax loolu waaye après bu nettali ba ne après bi Seydina Umar génnee àddina ne yeneen saa saa moo ne woon kuy jooy dañ koy eh, dañuy buggal nit ki ci bàmmeelam ci jooy yiñ koy jooy nee na man dem naa laaj ko a Aisha mu ne non rahimallahu Umara Seydina Umar yàlla na ko yàlla yërëm mais yeneen saa salaam. xam naa ni mu déggee dafa déggul bu baax mais yeneen saa salaam ab yahuud yi moo doon romb benn néewub yahuud ñoom ñu koy jooy mu ne yéen yéen a ngi koy jooy te moom ñu ngi koy yokk mbugal waxoon naa la léegi Ibnu Umar waxul dara Ibnu Abi Mulayka ne Ibnu Umar waxul dara na ñi naan dafa convaincre ma ne loolu dëgërul parce que Ibnu Umar ci xe Rafi' ibn Khadij ba muy génn àddina mu nga fa woon te Rafi' la 74 moom ni ko ni mu rawee Ibnu Umar sax bariwul. parce que Abdallah ibn Umar tamit l'an soixante am nañu ne l'an soixante treize l'an soixante quatorze ci la génn àddina voilà voilà kon mu ngi noonu quoi mais l'an soixante treize la génn àddina moom Rafi' waaw imam ibn Umar génn àddina l'an soixante quatorze après biñ faatee Sayyid ibn Zubayr Abdallah te moom fekkoon na ko te boobu tere woon na nit ñi ñuy jooy naan inna Rafi' Rafi' shaykhun kabir waaw mag la manula supporter mbugalum yàlla parce que yeneen saa saa nee na dañuy mbugal ki nga xam ne moo génn àddina ci jooy yiñ koy jooy kon kooku il n'était pas convaincu ci li mu ne jamono ji ibnu Abdallah ibn Abbas génn àddina ndax l'an 68 la génn àddina alors que lii mu ngi xew 5 ans après 68 69 70 71 73 4 ans après la Rafi' ibn Khadij génn àddina radiyallahu anil jami' kon mu teg ci hadith Seydina na hadith boo xamante ne al imaamu Abu Daawud yi solo na ko imaam Ahmad ak an-Nasaa'i mu ne moom Seydina Raafi' radiyallahu anhu mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul sharrul kasbi mahrul baghi wa thamanul kalb wa kasbul hajjaam mu ne li gën bon ci ni nit ki fàggoo mooy mahrul baghi mooy can mooy li nga xam ne moom ngay weexale jox ko kiy jaay boppam ngir àgg ci moom. prostituée bi cachet ba ngay fay ngir mën a féq moom des moments de bonheur comme ni ngeen koy waxe ni ko caaxaankat yi waxe te du dëgg wasamanil kalb waaye it wasamanul kalb bi ak njëgalu li nga xam ne mooy euh, xaj waaw bokk na ci li gën bon ci li nit ki utal dundam yor koo xam ne moom daal genre euh, ay xaj daal lay yar waaw bu yaree ba mu baax mu jaay mu ne loolu bokk na ci façon amin fagguwin yi gën a bon wa kasil xajjaan ak ki nga xam ne mooy def mooy tànc mooy dañuy kii seen deret ju bari ji nekk ci yaramu nit ki ñu fexe di ko génne hmm? surtout ci bëñ yeeg ci siiñ yeeg yooyu mu ne loolu noonu bokk na ci li nga xam ne ñoo gën a yiis <laughs> léegi nag ah, ak euh, mu ëndee ko tamit yeneen kàddu samanul kalbi xabiis wa mahrul baghi xabiis wa kasbul xajjaami xabiis voilà <laughs> waaw waaw <laughs> <laughs> waaw loolu nag bon ak wuute la ci biir borom xam-xam hadis boobu suñu hadis que ne est-ce waaw loolu dafa xaj kasbul xajaam yi hmm, borom xam-xam dañ ci wuute waaw bu dee xajaam bi moom loolu waaw. li ëpp ci salaf yi comme l'imam an-Nawawi wax ak xalaf yi ñu ne laa yaxrumu kasbul xajjaami loolu parce que ren saa sam kii na ko quoi def lal def lu na ko wala yaxrumu te tamit xaraamul ñu koy lekk ci ab jaam waaye it ci ab ku ku koo xam ne gor la waaw te loolu mu ne loolu mooy li siiw ci mazhabu Ahmad mu ne riwaay la buñ jëlee ci moom waaw mu ne fuqahaa'ul muhaddisuuna loolu la ñuy wax waaw waaw mu ne mu ne non mu ne wa qaala riwaayatin am na beneen riwaaya bu ñu jëli Seydina mooy ñële dañ ne noonoon loolu dara newu ci waaw laa yaxrum waaye mu ne jëli nañ nag ci imaam Ahmad ak fuqaha muhaddis ñu ne yaxrumu ala al bu dee xajjaam def lam ciy jële ki nga xam ne gor day xaraam ci moom bi waaw ndax hadis yi lañ dëpp lañ lañ lañ Seydina Raafi ak ji mel ni noonu radiyallahu lañ kii quoi waaw mooy léegi sauf ko waa jumhur dañ ne Ibn Abbas dana yeneen saa salaam anna nabiyya saa salaam ihtajama wa ata al hajjama ajra yeneen saa salaam daal dinay def dem euh, hajjaam di defal ko loolu ba pare bu jox ko pay voilà ñu ne bu doon daa xaram yeneen saa salaam du ko joxe voilà te loolu mu ngi Sahihayni quoi kon nag ñu ne kon tere jii mooy tere tanzih la waaw waaw ngir wane ne bon dañ koo sib euh, am na lu ko gën daal waaye. ak makaarimul axlaaq mais tekkiwul ne loolu dafa xaram quoi wallahu taala alam après mu indi hadiisu Seydina Jaabir waaw bi nga xamante ne nii al imaamu Muslim rahimahullah mu ngi ci sunanu al imaam Abu Daawuda eh, ak at-Tirmidhi an-Nasaa'i indi na ko Ibn Maaja ak imaam Ahmad imaamul Buxaari kese moo ko indi moo ko indi woon muy al jamaa Seydina Jaabir ne yeneen sa ne Abu Zubayr mu ne sa'altu Jaabiran an samanil kalbi wa sinnahu war waaw mu ne man damaa laaj Jaabir ci Seydina Jaabir ne kon ci li nga xamante ne nii mooy <coughs> euh, mooy euh, njëgalu xaj ak muus yooyee mu ne ma zajara Nabi sallallahu alayhi daal dinay artu nit ñi ngir ñu ci loolee mooy nañ ko sori ko it di ko euh, utiliser ko yooyu quoi kon loolu la quoi waaw gi mooy al <laughs> daal nay artu nit ñi ci loolu voilà kon euh, loolu lu hadis yooyu la tegale léegi loolu pour ñëw ci suñu masala yi muy pare nañ ci wàllu xulwaanul kaahini mi am na moo doon lëkkaale mag suñu bunt bi walillahi alhamdu wal na moo tax imaam andi ko fi que loolu yeneen saa sam tere na weexal bi nga xamante ne parce que ba léegi nit ki mooy yow man nga ne waaye euh, kaahin non seulement dafa xaram kahaana wala kihaana boo ci wax baax na mooy ak njabar ak kii ak gisaane dafa xaram mais lépp loo ci jële dafa xaram moo tax loolu mënoo ci jaamu yàlla jaamu yàlla ju jaar yoon waaw bu dee ñi nga xam ne ñooy euh, ñi nga xam ne am nahyu la yaqtadi euh, ki al manhi mooy yow boo ci nee da ngay jaamu yàlla it doo ci jaamu sa jaamu yàlla du baax kenn du ko nangu voilà de toute façon yow bu dee kaahin bi moom xam na li ba pare continuer moom hukmu yéefir la yoon waaw attey kooku ki yéefir la boo xamante ne nii buy taxawaalu la léegi nag mu des na ñëw waa léegi mooy yàlla bu njëkk bi naha an samanil kalb waa lan moo ci nekk lan mooy àtteem njëgal li nga xam ne mooy xaj al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah rahmatan waasi'a bi muy saraa xadiisu Seydina Abu Mas'ud bi ak xadiis yi ci tegu ndax day boole yooyu léegi mu ne ah, mu ne moom al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne ah, ci wàllu xaj wa amma an-nahyu an thamani al wa kawnihi min sharri al mu ne kanta le fait que tere gu ñu tere eh, njëgalu xaj ak le fait que bokk na ci li gën a yées lu nit mën a fàggoo alal ak tamit wa kawnu xabiisa daa nekk xabiis lu lu salte mu ne fa yadullu yii yépp boo boolee xadiis bi ak bu Seydina euh, Raafi' beeg yooyu radiyallahu anhu day wane ne kon ala tahrimi bay'i këni loolu day tegtale da jaay ko dafa xaram wa annahu la yasihhu bay'u këni du dagan te du wér di jaay aw xaj ab xaj wala ta te daganut samanuhu njëg gañ ciy am du dagan wala qiimata an mutlifihi ki nga xamante ne daa ñëw fekk xaj bi ne ko tël <laughs> kooku <laughs> daldi <laughs> xajub jàmbur mën na ko tël waa ji doon waa ji yor benn porcherie non benn porcherie mooy mbaam yi benn xaw ma nan ngeen koy waxee kii kii chien yi ah ngir di ko jaay benn waaye bu ñëwee daal di ñu ci tëll benn mu faatu kooku kenn du na ko léegi yow euh, jëlal lu euh, li njëg gi jar xaj bi jar nga joxe ko mu ne loolu amu ci sawa un moo xam nag xaj boobu kaana mu'allaman am la moo xam xaj la buñ jàngal wala déet waaw parce que wax ji yépp fi mu nekk mooy hadith ibnu Umar bi te ibnu Abbas kii tamit Seydina Abu Hurayra tamit wax ko mooy yeneen saa salaam dafa tere euh, ñuy téye xaj lu dul di ko garder di ko yor lu dul kay kalba saydin xaj boo xam ne ngir wébb la wala li nga xamante ne mooy xarsin wala mbay aw maashiya waaw aw zar'in aw maashiya loolu gisoon nañ ko fan yee boo xam ne bu mbay mi walla sa tool bi wala sa jur gi loolu ba mu des yooyu léegi sauf que loolu noonu loolu nag mooy wax ji moo tax ñeen ñu ne abit ah sharia may na loolu mooy bi mu naan képp koo xam ne man iqtana kalban illaa kalba saydin aw xarsin aw maashiya day wàññi ci say jëf yu baax bés bu nekk xiiraat ab montagne yiw lay wàññi ci sa kër ci ci say jëf yu baax waaw <laughs> la hawla quwwata léegi loolu nag mooy a wax fii nga gis ba pare fii mu ne samanul kalbi xabiis ci bu raafi bi fii mu ne bokk na ci li nga xam ne wa euh, yonent bi alayhi salaam naha an samanil kalbi loolu nag moo tax mu ne kon loolu euh, moo xam nag bu ñu jàngal la parce que xaj bi nga mën a utiliser di ko rëbb yow en tant que chasseur bi rëbbkat bi mooy bi ñu jàngal comme l'Alxuraan wax ne euh, ne xaj bi nga xamante ne dañ leen ko Euh, jàngal tuallimuunahunna mimmaa allamakumullah voilà nga xam ne xaj yooyu euh, nga xam ne dangeen ngeen leen di jàngal waaw euh, bon ci li nga xamante ne nii moom leen leen borom bi tabaaraka wa daal di xamal waaw yasaluunaka maadha uhilla lahum uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat allamtum min al-jawaarihi mukallibiina tuallimuunahunna mimmaa allamakumullah fa kulu mimma amsakna alaykum wadkuru smallahi alayhi wattaqullaha inna allaha sari'ul hisab te suratul maida mu ne yeneen saa sam ñu ngi lay laaj lan nga leen lan lañ leen daganal ci yi ñu war a rëbbul ak di ko lekk mu ne lekk rëbb euh, daganal lañ leen yu teey ak lépp loo xam ne moom ngeen jàngal ci jawaari fi mooy xeetu parce que kalbu tamit benn affaire la mooy kalbu arab bu ko waxee jublu ci xaj bi ñu xam ni kese gaynde dañ koy woowee kalb yooyu di ñoom bukki dañ koy woowee kalb moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam te siira ba këni bi nga xam ne doomu Abu Lahab bi eh, eh, alayhi minallahi ma yastahiqu ci la ko doon eh, ñaawe jëme ci moom yonent saa saa ne allahumma sallit alayhi kalbun kalban min kilaabik borom bi yàlla na nga sëmbërtël ci kawam benn ci sa xaj yi voilà léegi ñu dem Sham buñ doon commerce ji waa Quraysh mu xam ne na waxu yonent saa sam dëgg la mu dem daal di dëgg tiit gaa yi dem seen commerce yooyu la ca Sham mu xam ne <laughs> tey mu am problème waaw ndax ñaan gi ko yonent bi saa saa ñaan yàlla moom gaa yi ñëw la gënoon a xam ne malgré seen kàccoor lu mu leen wax dëgg la <laughs> muy fanaan ci seen digg nag bu ñëwee ba nelaw war a jot ci digg bi lay nekk gaa yi wër ko waaye fa la nekk benn gaay de moo ñëw ne ko ciix ci biir nii daal di koy faagaagal waaw waaw moom Utayba ibn abi jahl eh, ibn abi eh, abu lahab saway waaw moom la boroom xilaas naan qamisa xayril wara qad shaqqahu wasatan utaybatun fajazahu allahu bil fakhimi waaw mooy gaynde ga <laughs> mu ne ko tërës <laughs> waaw daa xotti woon yërëb yonent may saa saa ndax reewandee ko réy ko féttër la ko comme baay ji di abu lahab <laughs> ne tërët yërëb yonent may saa salaam ndax nee na da koo bañ quoi waaw moom moo tay ba boroom bi faye ko lan gaynde al faxim mooy al asadu dar mooy al al kalbul muftaris moo tax ñoom dañuy woowe kalb da yone saa saa bi muy ñaan kalb la wax ci sax xaj yi parce xamoon nañ ne xaj euh, euh, ñoom arab yi xaj du rek bi nga xam ne mooy mbaw mbaw waaw <laughs> kon loolu la léegi Euh, moo tax yi ñu jàngal nag mukallabiina beeg ñàkk mukallabiina nag ci la mooy daa foofu yoo xam ne borom bi da leen a may mooy pour nga mën ko utiliser moom xaj yow rëbbkat bi foog nga jàngal ko xamal ko voilà moo tax mu ne tuallimunahunna nga leen di xawan mimma allamakumullah ci li leen yàlla xamal boo ko jàngalee ñetti yoon mu mën a ne ko bobi bu dee bobi wala ni mu tudd. waaw mu dem nga ne ko demal jëli mu daw jëli ñëw jox la bu ci defee ñetti yoon mooy kooku man na euh, euh, kooku mukallab la waaw tual moom muallam la kalbun muallam xam xaj la boo xamante ne nii euh, bu am xam-xam la moo tax moom fa kulu mimma amsakna alaykum ko xaj bu am xam-xam bu leen jàppalee yow rëbbkat bi lekkal waaye bu amul xam-xam bu leen jàppalee bu leen lekk comme ça xam-xam ni mu gënee màgge ak riir ak ñàkk xam xattaa ci xaj yi xaj bi nga xam ne moom nga mën a Euh, jëfandikoo ab ab rëbbam mooy bi bi jàng waaw léegi nag dama lay laaj nag kon ci doomu aadama yi kon xam-xam nan la war a dem entre boroom xam-xam bi fadlul alimi wa ghayril alim voilà li ci yoreen saa saa gisoon nañ ko voilà day mel ni sama ni ma ni ma gën a kenn ci yéen waaw kon nag loolu euh, nañu xam-xam ngir yàlla tabaraka wa kon loolu nag mooy wax ji loolu mooy yi nga xam ne dañ koo permettre <laughs> moom nag la imaamul Nawawi nag di wax ne loolu nag lépp ci yem moo xam xaj la bu ñu xamal wala bu ñàkk xamal mooy bi ñu jàngal mooy bi ñu permettre parce bi ñuy xamal mooy bi ñu la permettre nga am ko waaw comme rëbbkat bi boroom mbay meeg boroom tool bi mu ne loolu noonu nag mu nekk xaj boobu wala déet mooy njëgam dafa nekk loo xam ne xadiis bi day wane ne daa xaraam waaw waaw wa amma sam annahyu an samanil kalbi wa kawnuhu min sharril kasbi wa kawni xabiisa fa yadullu ala tahrimi bay' day wone xaraamu di ko jaay wa annahu ko moom laa yasihu du dagan du wér bay'uhu jaay ko wala yahillu ta du dagan samanu woo jëgam wala qiimata ala mutlifi ku ci rey benn it sa xaj ya nga ne da ngeen di dajale di leen ci jaay kenn du ko ne hé kaay joxi njëg li sawaa'un moo xam kaana mu'allama xam xaj la bu ñu xamal am laa wala déet wa sawaa'un waaye wala boog kaana mimmaa yajuuzu iqtinaa'u am laa bu bokk ci nga may nga moom ko comme rëbbkat bi wala yooyu ñu la wala déet yépp ci am mu ne wa bi haadaa qaala jamaahirul ulamaa mu ne lii nag ci la mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di dëppoo wax waaw ñoom ñëpp a ah, mais mooy majorité yi leur grande majorité mu ne minum bokk na ci Abu Hurayrata Seydina Mawlana Abu Hurayra wal Hasan al Basri ci saxaaba yi wal Hasan al Basri ci taalibi saxaaba yi al Hasan ibn Yasaar al Basri wa Rabi'a muy sëriñu imaam Maalik wa al Awzaa'i ak al imaam al Awzaa'i faqihu Shaam wal Hakam ak al imaam al Hakam wa Hammaad Hammaad wal Shaafi'i imaam al Shaafi'i wa Ahmad imaam Ahmad wa Daawuud ak imaam Daawuud wa Abu Daawuud az-Zaahiri wa Ibnul Munzir wa ghayruhum ak imaam Ibnul Munzir ak ñurul ñi ñoom ñépp dañu ne lii dafa xaraam moo xam bu ñu jàngal laak bu ñu ñàkkula jàngal c'est pareil au même c'est du haram haram na haram na ndax hadis mu ne nag waaye wa qaala abu hanifa kanta al imam abu hanifa rahimahullah dane yasihu bay'u al kilabi allati fiha manfa dane non yeneen saa salaam bu teree lii terewul xaj bi nga xam ne am na njariñ te mooy xaj bi nga xam dañ koo jàngal bi nga xam ne moola la ñu mën ko rëbbee yooyu waaw wa tajibul qiima ala mutlafiha mooy le contraire ci wax te tamit képp koo xam ne fekk nga koo xam ne yu mel noonu la yor ko jaay nga ne ko tëlëf <laughs> xalaf kii bi yow dañ le naan xaj bi lii lay jar à peu près lay jar joxel loolu voilà aywa <laughs> mu ne waxakaa ibnul munzir an jaabir mu ne al imam ibnul munzir rahimahullah soloo na jële ci sayna jaabir wa ata ak imam ata wa an-naxa'i ibrahim an-naxa'i jawaazu bay'il kalbi sayb bu dee imam euh, abu hanifa moom xaj yi am njariñ pas yi nga xam ne yee mooy xaj parce que ñoom euh, lool ci mazhabu hanafi yi lu am solo la mooy ñoom lépp loo xam ne daa am njariñ lu ñu mën a jaay la waaw bu dee xaj la yoo xam ne léegi nag ñoom li ñuy moytu fii mooy xaj bi nga xam ne moo tax abu yusuf dina ñëw wax abu yusuf ci kanam muy deuxième personne ci hanafi dana ba mu def al kalbul aqur xaj bi nga xam ne day karaate di loraate di mattaatee ka tiitalaate boobu bokk ci yi nga xam ne barke yow dañ de bépp xaj bu am njariñ loolu mën nañ waaw loolu bu boobaa ñoom yemalawuñ ko rek ci xaj yi nga xam ne moom lañu ñu permettre nit ki am ko parce que dañ naan xaj yeneen yi man na am njariñ quoi voilà kon bu boobaa way <laughs> wa tajibul xiima la am ko léegi nag kon ku fi rey benn wala nga nga damm ci benn yow la ak yow dañ lay fay da ngay fay mu ne wax ak Ibnul Munzir al-imaam Ibnul Munzir daal di nettali an Jaabir ci Seydina Jaabir wa Ataa ak Seydina Ataa wa Naxa'i ma jawaazu bay'i kalbi sayd duuna ghayri ñoom ñu ne bu dee bi nga xam ne ngir rëbb la ndax hadiis Seydina Ibnu Umar beeg Abu Hurayra radiyallahu anhu bu rëbb moom boobu man nañ ko mais bu dul bu rëbb garaawul boobu dañ koy tere voilà mu ne wa an Maalik kantaa ci imaamu Maalik riwaayaatin daa am ñetti riwaaya yu wuute ihdaahaa benn bi laa yajuuzu bay'u waa jumhuur loolu daganul ñuy jaay mooy daganul kon njëg dañ ciy amee daganul mu ne walaakin eh, waaye tajibul qiima ala mutlifi képp koo xam nag daa ñëw rey benn xaj daganul ñu jaay ko de waaye nag boo fi reyee xar ñu jàmbur yow di nga fay mooy njëg li à peu près lam doon jar nga joxe ko mu ne ñaareel boo saani yasihu bayuhu wa tajibul qiima moom mu wax comme imaam Abu Hanifa rahimahullah te ni dara fii mooy ne mën nañ koo jaay xaj mooy moom ak kiiwam euh, wér na mën nañ ko jaay te képp ku ko rey rey xaju jàmbur di nga fay euh, njëg la mu ne wa salisa ñetteel bi laa yasih wala tajibul qiima mooy xam nga njëkk bi na euh, boobu dane jaay ko du ko jaay waaye nag képp ko rey di nga fay njëg la beneen bi mu ne mën nañ koo jaay te képp ku ko rey di nga njëg la ñetteel bi nag mu ne du jaa du du wér mooy jaayub xaj te tamit kenn mooy comme bii mooy waa comme comme waa jumhur wala tajibul qiima ala mutlaf te képp koo xam ne mutlifi ku ko ne tëll mooy xaj bi kenn du ko nekk laax naan ko kaay fay voilà mu ne nag dalilul jumhur imaamul yi mu ne waa jumhur nag li nga xam ne moom lañ tegtaloo que ne lool manu la nekk te tamit ku ko rey ci xaj yooyu benn kenn du la laaj na la kaay fay euh, njëg la mu ne haadi la haadis mooy hadis yiñ fi lim sànq yi indi ci sa imaamul muslim don xadis bi nii ñu nekk voilà mu ne amma al ahadith al warida fi nahyi an thamani al kalbi illa kalba sayd wa fi riwayat illa kalban dariya lii park que ñii fii la mooy mooy euh, wax jëm wax ne ñoom euh, an yi Ibrahim an yi rahmatullahi alayhi mooy imam Ibnul Munzir lim na jëlee na ci Jaabir ak Ata an-Naxa'i jawaazu bay'il kalbi ba mu des bu kii ndax ñoom dañ ko teg ci hadis bi nga xam ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam da naha an samanil kalbi illaa kalba saydin wa fi riwaa illaa kalban daariya mu ne yonent bi alayhi salaatu parce que moom moo tere li nga xamante ne nii mooy jaay eh, eh, xaj bam mu des li nga xamante ne mooy xaj boo xamante ne naa an samanil kalbi dafa tere li nga xam ne mooy njëgu xaj wa in kaana eh, nu laa yaxi euh, même même même suuf bu dee bi nga xamante ne waaw dafa tere njëgul xaj ba mu des xaju rëbb waaw ci benn riwaa illaa kalban daariya ba mu des xaj bi nga xam ne daariya la mooy boo xam ne moom la ñuy rëbbe voilà waaye loolu sanadam euh, dane sanadam da'if la al imaam abu hatim rahimahullah dane lii munkar la voilà waaw dane loolu euh, munkar la quoi waaw ñoom nag foofu lañ tegloo te foofu lañ tegtaloo ci xadis boobu yeneen saasam dafa teggi ne ba mu des xaj xaj bi nga xam ne moom la ñuy rëbbe waaw mais gis nga moom moo solo naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam samanil kalbi illaa kalba sayd mun axrajahu Nasaa'i an-Nasaa'i bi isnaadin rijaaluhu thiqaat illaa annahu loolu imaam al-Haafiz Hajar moo wax loolu moom noonu la ko indee nag xaj xadis boobu imaam yi di wax imaam an moo ko solo. sauf que na ci góor ñoo xam ne càllale bi góor ñi dëgër nañ waaye nag daal dinañuy jam ci wér xadis bi waaw mu ne waqad waqa fi hadith ibn Umar inda ibn Abi Hatim bi an thamani al wa in kana dariya waaw waaw ne foofu waaye wa sanaduhu da'if mu ne nag al jële nañ ci hadith ibn Umar nekk ci ibn Abi Hatim ci kaddoy naha yone saasan dafa tere an thamani al-kalb wa in kana dariya même bu dee ne daa bokk boobu loolu la boo xam ne dañ koy même bu ñuy rëbbee waaye xadis boobu nee na leen wérul imaam Abu Hatim moom la doon wax xadis boobu la imaam Abu Hatim doon wax ne moom munkar la voilà mu ne imaam al-Hafiz Hajar mu ne ci riwaaye imaam Ahmad naha an samanil kalbi wa qaala tu'matu jaahiliya waaw mu ne wa nahwu li Tabarani min xadis Maymuna bint Sa'd mu ne imaam Abu Hatim non imaam Ahmad solo na kenn yeneen saa saam dane tere naan samanil kalbi njëgu mu ne loolu tu'matu ñamuk Euh, mooy ñu réer ñi la quoi ñu doon dund avant l'islam kon loolu mooy li nga xam ne mooy boroom xam-xam yi boo seetloo ñenn ñi imam Abu Hanifa daa jàpp na loolu daraa ci nawul maadaama xaj bi am na njariñ parce que lu am njariñ mën nañ koo jaay te képp koo xam ne te nee nga ko téll tamit di nga fay euh, njëg li quoi loolu benn riwaay la ci buñ jëlee tamit ci imaamu Malik mais imaamu Malik rahimahullah jëlee nañ ci moom comme waa jumhur te ni daa waaye tamit képp ku ne ko téll doo fay am boo xam na ne warul waaye képp ku ne ko téll nag jaay ko waaye ku ne ko téll di nga fay xiima gi wallahu taala voilà waa jumóor nag dañ ne yéen seen xadis bële yéen de toute façon yéen seen xadis yi wérul te xadis yi dañoo wér ka lan la yoneen saa saam tuddee xabis te borom bi euh, li nga xamante ne yonent ma lay saa da ko ëndi ngir mu ñuy soril li nga xam ne mooy alxabaa'is kon loolu day wan ne loolu loolu loolu laysa bi baax am na tamit ci Maliki yi wax yoobu boo xam ne moom la leen sax ñenn ñi di tooñe quoi léeg-léeg <laughs> mooy loolu wax la joo xam ne dafa génn ci mazhabu Maliki yi même bu dee ne ñi koy wax ay Maliki lañ ah que ne bon mooy que ne mooy ñi nga xam ne dañ naan lekk xaj daraa ci newul waaw que xaj mën nañ koo lekk ak loolu voilà bu boobaa euh, daraa ci newul. Euh, day day day wane na loolu dara newu ci wal iyaazu billah mais loolu moom dëgërul du tout waaw loolu moom dëgërul du tout du tout du tout du tout tout <laughs> waaw moo tax gaa yi nag bon léeg-léeg gaa yi dañ koy tooñu Maliki yi quoi ñaan ñoom moom boo déggee euh, boroom mazhab yi dangay ngay dégg fee Maliki bi moom mu ne la kaay lekk xaj yàppu xaj dara newu ci <laughs> Eh, bon loolu euh, de toute façon euh, Maali loolu du seen madhab wax la nag ci ci biir ñoo xam ne ay Maliki lañ waaye loolu xam nga ne loolu lay sa bi dëgër du tout daak ñoo dañ naan la xaj du nekkul lu sobewu loolu xadiisu euh, tuhuru inaa'i ahadikum idaa walagha fii fii al-hajj al-kalbu an yaghsilahu salaasa marraat ah eh? sab'a marraat saaminuha bi turaab hadith sayyidina Abdullah ibn Mughaffal loolu day wane ne loolu moom daa nekk loo xamante ne euh, kii la quoi mooy dafa euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa sobewu parce que doonu wax tuhuuru inaay ahadikum laabu ndabu kenn ci yéen bu dee xam xaj da cee xam ñu raxas ko ah juróom benn yoon ñee juróom ñetteel ba ci suuf kon loolu moom daa day wane ne loolu daa daa loolu koy sobe la même bu dee maaliki yi loolu dañ ne loolu la mais bu dee yaramu xaj ak yooyu ñoom ñoom xaj du sobe ci ñoom ah Maliki yi contrairement ak li nga xam ne ñu bari ñoo xam ne dañu leen di gis ñu ne ay Maliki yi lañ fu leen xaj laa ñuy dawat alors que ñoom ñoom ñi nga xam ne sax ñoom ñoo jàpp ne lii dara ak ci newul xaj xaj sobewul ah voilà bu la baab yi laalee nag raxasi ko mais te loolu c'est pour des raisons médicales quoi voilà ak yeneen ak yeneen moo tax ñu koy ñu koy raxas ñetti yoon ñoo juróom-ñaari yoon beneen bi ñu fi juróom-ñetteel bi ci suuf loolu ñoom ñoo koy wax. waaw mais nag da gis gaay ñu ne maali kii lañ mel ni ñoom waaye walla yaazu billah fu leen laal ñuy laaj ay laaju waaw man de damaa génnoon ascenseur bi dajeeg xaju voisin bi mu laal ma est-ce que sama njàpp toj na yow njàpp njàpp même bu yow ay neefare lañ la sotti sax loolu daa toj sa jàpp <laughs> li koy def ci yow lay jóge neel kay xanaa sax ki à la limite sax ki naan est-ce que sama yére bi duma ko raxaseek Eh, ndax looloo loolu dañ naan la yow ci sa wopp yow yow maaliki yi yow maaliki yi nga yow maaliki yi bu la xaj di suux lu la man di def dara new ci parce que ñoom xaj du sobe <laughs> waaye <laughs> mais ñun moom <laughs> walla walla walla walla voilà kon loolu loolu lu am am solo la mais loolu xam nga ne wax jooju moom euh, lay sa bi dëgër quoi moo tax en tout cas euh, ñi nga xam ne dañ ne bo yi nga xam ne daal permettre nañ ko loolu dara ci newul loolu da gis ne ñoom dañoo jàpp na comme que permettre nañ ko nit ki am ko mais fan la koy jële soit mu luye ko wala mu kii ko mais luye bi façon joxe même bu dee ni mais façon tamit joxe euh, alal la loo xam ne ngir am njariñ ci loo xam ne ci kii bi la mais daal mooy boo seet loo yi ci biti nii day tere même bu dee même bu dee ne xaju sayda la lay wax comme biñ wax léegi mais hadis boobu laysa laysa huwa bi wér quoi waaw loolu moom wérul voilà kon loolu lu ama am solola la wallahu taala alam léegi beneen bi mooy bon mahrul baghi yi wax nañ ci quoi mooy euh, euh, waaji li muy joxe ngir àgg ci prostituée bi loolu yeneen saa sam ne loolu dafa xaram voilà loolu wa mahrul baghi yi da koo tudde can nag ngir wax ngir rafetal wax mais tekkiwul nag ak lool ak can la tudd loolu kay du can <laughs> mu nekk can mooy tarif bi muy ta bi muy joxe ngir waa ji joxe ko loolu da koo woowee mahr mahr xam nga mooy can mais loolu moom jubluwu ci ne loolu can la loolu moom lay sa can wal iyaazu billah léegi kon loolu mooy yii yëpp dañoo xaram ñun suñu lëkkaale gis nañ ko ak suñu bunt bi ci wàllu weexal bi ngay joxe njabarkat bi ak gisaanekat bi loolu dafa xaram kon nag bu ñëwee di la ci jox dara bul jël waaw xanaa mu nekk nit koo xamante ne bu lekkul lii diyee wala mu nekk ci xat-xat goo xamante ni yu mel noonu te mu bañ a nekk boroom xam-xam wala nit koo xam ne ku ñu roy ci diine la parce boo jëlee kase njabarkat yi yu VIP yi ñuy wane ci télé yi ñuy ñu ñu koy reconnaître nag di jaay ne ñoom ñooy njabarkatu VIP yi mais li ci gën a yéeme yenn sëriñ yi ñenn ñi dañ leen di tuumaal naan dañ leen di seede dëgg laa du dëgg lool xaw ma ci dara waxi wolof moom man dara laa ci gëmul fekk gisuma ci lu leer naan ñoo dàq dem ci njabarkat yi ñoom itam nangam ma ne loolu yow premièrement yow li ngay wax daa sa laaj bayi na ak preuve boo xam ne bu doon réewum la boo ëndiwul preuve ci loolu dinañ la jàpp duur la ay yar parce que da tuumaal ay nit ne leen dañuy dem ci njabarkat yi te amoo ci lu leer laa wax de boo ku ci am lu leer nag sa affaire la mais man aw ci dara lu leer du ma dégg nag ñu naan voilà sëriñ si ñoo daq dem ci njabarkat yi ay kii voilà fii dañuy jaar gaay di leen di leen di leen di leen sangat di leen sangat ak yooyu voilà ñoom ñii voilà gaay di taas seen barke noonu lañ fi ne mais loolu lépp daa laaj dalil ak tamit lu koy dëgëral preuve fekk indi bi nag mooy say wax waxi kàcc la waaw. wax joo la indi koy lu koy soutenir waxu kàcc la waaw loolu moom loolu moom waxu kàcc la fekk nga indi preuve buy dëgëral li nga wax boo ko indiwul anta kazab waaw yàq der nga nekke te loolu ay daan yu metti la la sharia yi teg ndax daa bokk ci li a tax mu jóg mooy préserver deru nit ñi jàpp nag sëriñ si naan ñoo daq dem ci njabar yi mais ana ban mais même boobu ci gisee kenn tax na nga généraliser waaw man sëriñu mbàkke mbàkke yi sëriñu si yi sëriñu kii yi nii taal taal yi nangam dañ naan la yow premièrement ñoom ñëpp jëw te tamit yàq nga seen der te léegi nag bu doon réew jullit la ak réew mu normal ñoom waroon nañ laa mën a porter plainte sax bu dee même en démocratie suñu kaar yii kenn ci ñoom mënoon na ñëw porter la plainte ah ok ma ne waaw waaw waaw waaw waaw mooy war nañ laa mën a porter plainte yow yóbbu la xaw ma citation direct ngeen koy xoolal li ngay wax nga indi preuve wala ñu laaj lay indemnité yoo xam nañ naan ñu ndàmpale lii si du xool lu tolloog loolu ak tamit bu doon réewum sariya moom moom moom yow dañu lay duma parce que da ngaa tuumaal nit <laughs> waaw eh loolu ci réewum yii sax am nga droit. bàkke bàkke yooyu sëriñ yooyu war nañoo man a dem porter plainte gaa yi laa wax amul rek toog ñu naan ñii bi bàyyi naan yenn taalibe yi di ko faj non non gaa yi bu boobaa keneen day naan voilà gis nga lii mooy wane ne parce que gis nga moo tax taalibe bi jëpp non jaaral ci justice nga xam ne bu boobaa bu amee preuve li muy wax ni ne ko indi bu ko amul sawaay ñu dóor ko ay mbir ba keneen kuy xalaatati loolu dina def attention parce que yàq der tamit baaxul quoi toog rek jàpp ne daal ñoo weex <laughs> dunqulaal nga ñëw di leen wax lu leen neex loolu c'est pas jaaru xam <laughs> wala yaazu billah waaw parce que yow lam daa nga lu la neex wax kilifa yi tuumaalal seet wallahi boo fi waxee dara bu doon réewum sariya yow xam nga ne lijjantiñ nañ say dossier bu yàgg waaw kon loolu yëpp lu ama am solo la wallahu a'lam kon Euh, ci kaw noonu ci lañu jeexale kon suñu bunt bi walilah alhamdu wal minna bii di ñëw bon ñu jeexal bunt bi ci tegu door tom bi jeex ñu dooru dugg nag ci beneen wàll ginnaaw boobu mais bii di ñëw insha allah ndax euh, bunt bii di ñëw dafa xaw a niroog fi ñu génn nii te am na luñ ci gis ci xadiis fi ñu génn muy tuyara gi muy côté mi nga xamante ne mooy gaafalaate moom lay defal bunt trois cent quatre buñ ci paree daal di tic suñu chapitre